wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saadisi wal xamsiin wa an Muhammad ibn Siiriin an Abii Hurayrata radiyallaahu anhu annahu qaala laqad ra'aytunii wa innii la axirru fiimaa bayna minbari rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam ilaa hujrati Aa'ishata maghshiyyan alayhi fa yaji'u al-jaa'i fa yada'u rijlahu ala unuqi wa yuraa anni majnuun wa maa bii min junuun maa bii illa al-juu' rawaahu al-Buxaari rahimahu Allahu ta'aala kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi muy ñëw ci tool bi ci garab gi ñu nekk ba léegi di numéro cinquante six juróom fukk ak e, e, juróom benn muy wax ci ngëneelu xiif ak dundu gu metti ak di doyloo ci wàllu lu néew ci wàllu lekk ak naan akuk sol ak yu mel noonu e, ak li nga xamante ne nii mooy bàyyi li nga xamante ne mooy shahawaat yi mooy bàyyi bànneex yi ci suñu jotaay bii ñu génn nag walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ xadiisu mawlaana abu hurayra di xadiis numéro cinq cent deux bim na woon wa an abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaal wal allahi alladi laa ilaha illaa huwa in kuntu la a'tamidu bi kabidi ala al ardi min al juu' dañu jeexe walillahi alhamdu wal minna xadiis bi it ci moom la ko jële ñuy xadiis numéro cinq cent trois mu ne wa an Muhammad ibn Sirin mu ngi koy ci Muhammad di doomi Sirin ah sang bokk ci sangu taabi'iin yi réyoon ay mbir lool moom Muhammad ibn Sirin al-Ansari al-Anasi al-Basri Abu Bakr rahimahullah seen njaboot nekkoon njaboot gu barkeel a barkeel barkeel tuddoon nañ leen fi moom Seydina Muhammad ibn Sirin ak surtout sœuram bi ñoom Hafsa bint Sirin Anas tamit ñoo ñëpp nga xamante ni nii eh, ay ñu màgg màgg lañu waaw bokkoon ci ñi nga xam ne taabi'i yi nga xam ne Seydina Anas eh, ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ki nga xamante ne nii moo doon seen moo doon njaati seen anasiyu waaw ku nekk ci ñoom ñu naan la Euh, euh, ñoom ko mbokki Seydina Seydina Seydina Anas moo doon euh, seen njaatige kon Seydina Muhammad ibn Sirin nga xam ne Basra la ne woon mook ñoom Seydina al-Hasan al hmm? ñoom ñoo bokkoon nekk foofu li nekkoon ñi nga xam ne ñoo doon seen kilifaay jamono ja voilà boroom xam-xam yi nga xamante ne ci ñoom lañ doon dellu nga xamante ne ñoo doon ponkal ya ñoo doon ni taawu woon xam-xamu ñi nga xam ne ñooy saxaaba yi radiyallahu anhum nekkoon ñu mag bi ñu ci ñoom kon moom Seydina Muhammad ibn Sirin euh, euh, euh, mu ngi génn àddina nag cent dix ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wa salaam gane àddina l'an trente-trois voilà ci xilaafa Seydina Usmaan ibn Affan alayhi ridwaanur rahiimur moom ci la ci ci la gane àddina ci la juddu génn àddina ay lan euh, cent dix ginnaaw gàddaayu yonent bi salawatullahi wasalaamuhu alayhi kon moom mu ne kon wa an Muhammad ibn Sirin mooy boroom xam-xam bu siiw bi dañu xame ko wàlle ci wàllu gént mu siiwe ci lool manoon ko ndax loolu gént moom de toute façon parce que fi mu tolloon la darajaay siddiq yàlla amoon waaw ndax siddiq moom gént ko koy firi mooy ki nga xam ne daa am darajaay siddiq ya moo taxoon euh, gaa waxoon Seydina Yuusuf ne ko ya Yuusufu ayyuha siddiq aftina waaw fii sab'i baqaratin siman banim jeexe euh, euh, mooy loolu parce que ku am darajaay siddiq ya kooku moo mën a firi gént waaw ku ko amul nag la muy def taton lu tudd ak ak ak ak darbun min al xayaal ak ak yooyu quoi waaw kooku day jambatu waaw <laughs> waaw kooku day jambatu day tatone waaw te kuy tartana nag léeg-léeg mu wax loo xam ne day dëppoo gaa yi jàpp ne dafa aay nekk aayut dara waaw borom bee koy jaay rek waaw ndax dafa dëgëru fit te borom bi nee na sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun gaa yi dëgëru fit yépp waaw di xuus ci loo xam ne kenn xuusloowu leen ci di mooy yàlla di weddi yàlla waaw di ndax nit ñi di def yooyu borom bi nee na maa leen di jay ba fu ñu xamul ñoom yéefér yi ñi nga xam ne ñoo jikkoo woo yu mel noonu ma leen di ndànk rek wa umli lahum inna kaydi matin waaw ma leen di ndànk di leen xaare rek ñu foog ne seen affaire a ngi dox ñuy waxi kacc rek naan lii way xew ëllëg ak ginnaaw ëllëg boo gisee façon bu xaabakat yeeg ñi nga xamante ne ñoom la ñuy dem ñu naan maaman yi nga xam ne mënuñu tous ak façon yooyu nga xam ne seen lépp njabar la ba pare nag di ko jaari naan ci alquran laay liggéey mais loolu c'est normal ana kan mooy ñëw naan la ci ci ci ci ci ci ci ci saytaane laay day ànd ak waa waa fa mu nekk nañu mel rek comme que nee ngeen ay jullit ngeen yéen ay jullit ngeen loolu ngeen gëm mais loolu leen di wax ci moom ñu naan ci alxuraan kese lay liggéey bu ñëwee def ay waxi caaxaanam loolu lépp mu nekk loo xamante ne nii njabar képp la ak wax ji du dëgg ak ñeme yàlla kon moom nii siiwoon na ci waaye kanta eh, téere boobu ngay dégg ñu naan ci wàllu firi gént moo ko bind loolu masulaam bindul benn téere bu muy wax ci buntu gént eh, Eh, firi gént waaw siiw na nag ngay dem ci yenn eh, bibliothèque yi yenn yi gis ñu koy bind bind ci turam ne moom la waaye loolu saxul voilà loolu saxul saxul du tout kon mu ne waxaan wa an Muhammad ibn wa an Muhammad ibn Sirin mu ngi jële ci kon eh, siddiq bu mag boobale ni Seydina Muhammad ibn Sirin an Abi Hurayrata mu ngi jële ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na laqad dëgg-dëgg man Abu Hurayra ra'aytuni gis naa sama bopp wa inni taman la axirru maa ngi rot waaw daanu fii ma bayna minbari rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam diggante minbaru yonente bi alayhi salaam Abdullah fi mu nekk ila hujrati Aisha ak diggante boobu ak néeg sayyidatu Aisha waaw fooy fi ñu teg minbar bi fi minbar bi doon nekk ci jàkkaay yonente bi alayhi salaam ak néeg sayyidatu xam nga waxoon nañ la néeg bi moom jàkka ji ubbi rideau bi diggante boobu man dama fa doon daanu rot waaw tombé en syncope ngeen koy wax kaw waaw <laughs> waaw lu waa lu ko waral mu ne marshiyan alayya ma xëm moo yëgatuma dara amatuma benn sensibilité waa lu ko waral waaw damay daanu nii daanaka sensibilité lu bari ñàkk naa ko yëgatuma lu bari tuuti laa yëg ndax manatuma téye sama sama tànk yi manatuma supporter rek ma daanu waaw fa yaji ul jaa yi bu ko defee aji dikk yi ñëw ak ci jàkka ji xool gis mu ma tëdd quoi ne ni ma tëdd mu xam ne kii nelawul waaye fa yad'u rijlahu <laughs> mu di teg mu ñëwee day jël tànkam teg ala unuqi ci sama loos wi la koy teg waaw sama kuu la koy teg ngir xool waya wa yuraa mu yaakaar ne am hmm, nii këne man majnun naan mais kii daal mujj kon faatu na kii kii kii wére kon moom ñàkk na boppam de kii dox na léegi ah, ah. mooy buñ ñu masoon a xool ndax kii dafa wéra di gis ko kii di ku xaw a say wala ku tëdd doon di kii tombé ki kii noonu lañ doon ngir évanouir buñ bëggoon a xam ne kii est-ce que daa wéra di daa faat wala lan noonu lañ doon def waaw mu ne waa ji jaar yi teg tànkam ci sama loos wi yaakaar ne way yuraa jàpp ne njortu ne man man nii majnun man man man man man man perdre naa la tête man léegi dox na mu ne nag te boobu maa bii min junun benn ndox jàpp ma woon man Abu Hurayra li waa ji di def yëpp yëg naa ko waaw ñàkk naa yëg yëg bari de <laughs> évanouir naa de waaye am na yëg yëg ma yàlla defe <laughs> waaw aji ñëw ji buy ñëw di ma teg sama dànkam bi ci sama loos bi maa ngi ko yëg waaye dama ci manuma dara waaw <laughs> mu yaakaar ne dama waay waay waay Abu Hurayra waaye dox na léegi waaye Abu Hurayra ñàkk na bopp gi waay waaw mu ne loolu nag maa bii min junun ndox dalu possédé wu ma de je n'étais pas possédé <laughs> waa kon lu ko waral Abu Hurayra yow itam radiyallahu anka mu ne wama bi illa al ju' dara yóbbuwu loolu loolu ma dal ma ne wadd du cinéma de bul yaakaar ne fii mu nag cinéma la ah ni ngay gise yenn euh, <laughs> metteur en yu mag yi façon ñoom dam-dam <laughs> ñoom dam-dam tawaa Makka te xare Badar yaa ngi fàttaliku loolu fay bu dee mas na koo dégg moom du du du du ah, ah, na illal juum dara daluma lu gi damaa mën a fa taxaw weesu ne xeer yi muy takk loolu daa ah. <laughs> am daray kàttan bu <laughs> mu jeex mu taxawul la li nga xam ne mooy la xeer ya nga waroon a def waaw waxoon nañ lépp junjoon nañ la xadiis bi ci jotaay bi ñu génn. kon mu ne xadis bi rawaahu soloona ko al-Bukhari daal imaam al-Bukhari rahimahullah léegi laaj bu njëkk mooy est ce que moom bu doon nga ko solo ñu ne non non kenn kese moo ko ci fekk muy al-imaamu Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi Abu Isa rahimahullahu ta'ala kon al-imaamu al-Haafiz mooy taalibin bi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mu ngi ko indi ci kitaabul i'tisaam bil kitaabi was sunna baab maa zukira Ah, ma dakara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa xassa ala al-ittifaaq ala al-infaaq eh, eh, ahlul ilm ci waa ahlul ilm voilà foofu buntu boobu la ko indi muy wax ne eh, ma ma dakara an-nabi baabu ma dakara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa xassa ala ittifaaq waa ba infaaq ala ittifaaq ahlil ilm wa ma ajmaa alayhi alxaramaani makka walmadina wa ma kaana biha min mashahidi nnabiyi sallallahu alayhi wa sallam walmuhaajirina wal ansaari wa musalli nnabiyi wa musalla nnabiyi sallallahu alayhi wa sallam walminbari walqabri voilà <laughs> ay cëjeel imaamul Buxaari da nga xam ne baabu buntu ma zakara nabiyu la yonentu ay saa saam tudd sallallahu alayhi wa sallam wa xassa ta mu jagleel wa hadda wa hadda wa hadda wa xassa boobale wa hadda ala ittifaaqi ahlil ilm ñaaxe ci ci loo xamante ne ni euh, dëppoo boroom xam-xam yi la wa ajma alayhi ak yi nga xam ne dëppoo na ci alxaramaani ñaari xaram yu mag yi di Makka wal Madina Makka ak Madina ak la nga xam ne wa ma kaana biha ak la nekk ci ñaari xaram yoo yële min mashahid ci ay ay bërëb yoo xamante ne nii ils sont bourrés d'histoire waaw dañoo fees ci histoire u l'islam waaw moona am na benn affaire mooy xalaat fan yi euh, amaana insha allah dinaa ko fexe def mooy lii muy wax nii al imaamul Buxaari rahimahullah wa ma kaana biha min mashaahid nañ ko continuer par après ñu wax li ñu daa ah, fay wa ma kaana biha min mashaahid nabi ak li nga xam ne nekk na ci ci eh, yi nga xam ne day day day day fekke day témoigner ah, taxawaay yoo xamante ne yonent bi alayhi salaam daf ko fa taxawoon ca bërëb yu sell yoo yële wal muhaajiriina waaye du moom dong waaye ak saxaabaan yi nga xam ne ñoo jógoon Makka gàddaayu ansaar yi ak wàll ansaar ñi ko fatoon waaw nga xam ne suuf soos foofa jaar day am ay fàttali ko dikrayaat dalaa war a fàttali dara yow jullit ba fay dem wa musallal bi ak julliwaayu fa yonent bay saa saam doon jullee sallallahu alayhi wa sallam wal minbar ak minbaram bi wal qabri ak li nga xam ne mooy qabroom dañu ko denc al sharif liñ doon wax sànq mooy lii al imaamul Buxaari na wa maa kaana bihaa min mashaahidi mooy Makka wal Madina wa maa kaana bihaa min mashaahidi nabi sallallahu alayhi wa sallam loolu li may xalaat mooy instant bi euh, am na yu ma ci tàmbali mais benn affaire c'était pour autre chose mais après tey exactement sax tey ji in laa ci xalaataat bu baax waaw muy tey ci bésu mardi bi waaw 6 <laughs> janvier hein 2024 euh, euh, tey ci laa ki gën xalaat mu dëppook ci atum li nga xamante ne mooy bu grégoire <laughs> ah xam nga gën ñu ngi ci rajab ah rajab yi ma sha allah <laughs> am sayyidina al imam al hafiz ibn rajab al qawlaxi ñu koy siyaare ci seen weer wi allahu akbar <laughs> allahu akbar kon mooy le 4 rajab 1445 li ma xalaat mooy eh, dafa am Sénégal bul foog ne fii mu ne damaa génn gaam génn ma gaam de maa ngi ci biir maa ngi ci biir <laughs> lii imaamul Buxaari tudde affaire bi moo ma ko fàttali waaw fekk ma fi doon xalaat ci suba <laughs> matul sax deux heures de temps bi ma ciy xalaat <laughs> léegi mooy xam nga nit ñi buñ demee di aji wala ñu dem umra eh, da gis Sénégal man lool xaw ma ko woon ah xaw ma woon bon xamoon am na leen lu ma xamoon mooy dinañ dem xool yenn bërëb yi nga xam ne yonent bi alayhi salaam ak yam fa defoon ak ya fa histoire ya fa amoon lool comme ay Uhud ak yooyu bien sûr que loolu xamoon naa mais lu ñuy tudde kullu ziyaar kullu ziyaar noonu lañ koy woowee bu mu juumal loolu man ci aj gi weesu laa ko laa ko xam laa ko découvrir waaw ci ay mbokk yoo xam ne ñu nga woon seen ñu nga di def seen kii ci bi voilà <laughs> def seen kii yi euh, ci ci yooyu laa xame ne ndeke lii am na après am ñu fa demoon ñëw wax ma yooyu ne ñoom tudde ko ma dégg ñoom ñu ngi naan kullu ziyaar kullu ziyaar dañuy dem di ziyaare bërëb yi nga xam ne Medina foofu walla jaar-jaar yi dem ay Uhud ku mën a dem Badar dem Badar ku mën a dem Qiblatayni dem xib masjidul Qiblatayni ainsi de suite nangam ak nangam dem Quba dem yooyu dem yooyu. ma ne tiens loolu lu am solo la demaale tamit ci toolu Medina yi ku fa mën a dem ci tool yi xoolaale toolu tàndarma yi nga xamante ne nii fii de mooy dëkk yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu nag danaa gis ne pour yombalal parce que yonent may saa saa moo ne woon yassiru wala tu'assiru waaw waxoon na ko Seydina Mu'aaz waxoon ko Seydina euh, Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhu ba mu leen di yónni Yaman waaye wax na ko jullit ñëpp na leen yassiru wa dee leen yombal wala tu'assiru te bu leen jafeñal mbir yi bashiru dee leen bégal wala tubash wala tunaffiru te bu leen dawloo nit ñi waaw moo am lu defal ràññee la ko ci xeetu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo xam xam-xamu médecine la ah moo xam xam-xamu géographie la moo xam xam-xamu droit la moo xam xam-xamu lu la neex hmm? ingénieur ci wàllu télécommunication wàllu informatique waaye wàllu menuiserie waaye wàllu maçonnerie u rawatina nag bi gën màgg muy wa ashraful ulumi bi gën a ci xam-xam yooyu di xam-xam bi nga xam ne ba mu bëggee nit ñi mu accéder ci ay yonent la yónni bu leen yónniwul woon kenn du ci mën a jot alors que yi ma fi wax nii yépp yooyu aajowul yonent ñëw ngir ñu xam ko loolu moo tax nga gis yéeféer yi nga xam ne gëmuñu dara am ci ab cër bu mag ci wàllu mathématique ci wàllu astrologie ki dem ci étoile yëpp fu nekk yooyu parce que yooyu xam-xam yoo la borom bi da ko ubbi bu yàgg ubbil ko ñépp alors que xam-xamu diine moom xam-xamu diine loolu ngir nga xam nan laay jaamoo yàlla te looloo tax mu indi la fi yee dañ lay jàppale kese ngir sa nekk fii gina jàpp te yooyu yépp jóge ci borom bi di dellu ci borom bi di la ci delloo yow jaam bi xam-xam boobu nag ba bëggee ñu xam ko dafa arsala rusul dafa yónni yonent yi alayhimu salaam mooy bi gën a tedd ci xam-xam waaw léegi nag yooyu rawatina kooku daa war di yombalal jaam yi mbir bi yee ko borom bi mettre à sa disposition waaw ba moom bu ne ko soxlaa gis nga li ñu naan <laughs> ngeen baal ma ci ndax fay laa bëgg mu bëgg <laughs> ci comparaison bi mooy li ñu naan fast food waaw <laughs> waaw mu gaaw boo bëggee lekk dara daal di jàdd ci kaw xamante ni nii tànn say mburu waaw man daal bëgg naa nga jox mu mburu nii defal ma ci yàpp sàngam waaw man escalope waa ji na la escalope wala kebab wala ana yàpp lan nga ciy def wala dend wala lan nga ciy bëgg def nga tànn waaw mu defal la wala merguez di merguez <laughs> waaw wala façon yooyee wala ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom saucisson ban nga bëgg ci yàpp yi mu ne nga tànn bu la ci soob laa wax <laughs> waaw ban nga bëgg ci wàllu li nga xam ne mooy soos yi mu nga tànn soos bu la neex ñoomin këp-këp bu la neexee waaw waaw fii mu ne fay laay bëggal waaw fay laay bëggal damaa bëgg mu bëgg ndax bashiru la yonent ma lay saar saawa billee ci tey mu bëggal la yaa fay xam naa ne lii walay bëggal waaw laaj ko ci wàllu soos yi moo mayo lay def <laughs> waaw <laughs> wala algérien aljazairiya waaw <laughs> wala xeet yooyee ñoom soos pitaaw ak soos soos soos soos soos nga ci soxla wala yi nga xamante ni nii mooy boobu nga xamante ni nii moom bu baax la façon yooyu mu tànn oignon sans oignon salade ak sans salade lépp mu laaj ko waaw mu tànn ñu kii ko waa ji ne ko cinq minutes waaw emporter ou mu ne la emporter da koy jël da nga lekk ci bërëb bi wala da ngaa la ko defal ko ci mbuus la mu ne la man damay yóbbu wala damay toog xiiw waaw gis nga noonu ni mu simple lan moo tax ñooñu seen affaire bii di dox mooy loolu daa gën a simple ñu bari ndax coonooy préparer lu ñu togg léeg-léeg ak seen liggéey yéeg seen temps yeeg yooyu ak li ñuy def du leen ko may waaw moo tax lu bari ci ñooñ la ñuy jëm ah bon on va acheter une comme ça ça nous facilite dinañ gagner du temps dinañ am li ñu bëgg te dinañ def leneen yow tamit boroom xam-xam bi bi yàlla jox xam-xamu diine da ngaa war a nekk ànd ak sa jamono waroo nekk te lool boroom xam-xam yépp loolu lañ man a sa taxawee waaw waaw wax naa la bul jàpp wax yi nga xamante ni gars yi nga xam ne nanduñu seen jamono ñoom ñoom ñoom jamono bi yàgg la ñuy kii dañuy dund jàpp ne xam-xam daal foog nga ñëw ci kër sëriñ ba dox ay kilomètres ñëw foofu nekk ci mur ba yàgg fa ngir door a xam loolu ku jàppe na loolu mooy xam-xam jamono jii mooy ya kooku ak yeewoom des na waaw ak yeewoom des na waaw àndul ak jamono léegi kon mooy gis nga loolu yombal boobu nga xam ne moom ci wàllu restauration rapide wàllu lépp waaw dangay toog commander say mbir soxla dara dugg ci internet waaw via Amazon wala Alibaba wala façon yu mel noonee waaw xool li nga bëgg commander ñu yónnee la ko waaw express wala ban nga ci bëgg waaw yooyu drive nga toog def say course dem ci Carrefour bi wala Auchan bi wala Leclerc bi soit ñu boo bëggee sax ñu livrer la ko gis nga loolu noonu diine bi moo war a gën féete kaw yooyu waaw parce que diine lañ gën soxla lekk ak naan foofu laa bëggoon na ñëw waaw fay dégg na waaye déglu fii waaw waaw mooy dég diine la jaam bi gën soxla lekk ak naan moo tax borom bi ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma jinne ak nit lu dul ngir ñu jaamu ma waaw kon nag comme que l'objectif de la création mooy lan mooy l'adoration d'Allah loolu la léegi yow loolu est-ce jàpp nga ne ñu yombal ñépp moom moom muy jafe alors que yonent bay sa mi nga xam ne moom la borom bi yónni woon mu waxoon ñu bu yàgg nañu yassiru wala tu'assiru yombal leen ta leen jafe na yow wul toog ne naan noo man daal al ilmu yu'ta wala yu'ti wala ya'ti waaw yow yu'ta wala yu wala ya'ti xam-xam daal dañ koy dikkal mais moom du dikkal kenn non loolu waxoon naa la loolu taxawoon nañ ci ta du muy taxawaat euh, que ne il faut nga xam lu taxoon imaamu Maalik doon wax loolu te waxoon naa la historicité ba historique ba lu taxoon boo waxoon lool loolu daa am lu ko taxoon te loolu day dox ba léegi képp koo xam ne noonu lañ mel ci xam-xam xamuñu dayo xam-xam ak yu mel noonu ñooñu loolu nga leen di wax waaw waaye nit ñi il faut nga bëgg loo leen biir mi yonent bi alayhi salaatu salaam da dem di xemmeem loo jaam yi l'islam di leen wan les beautés de l'islam ñoo xam ne l'islam tout est lépp ay leer lépp a rafet waaw ba nit ñi daal di koy nangu yow nag mënoon na yow ci tànkam ngay topp ne nga ba pare yow sa yoon ci say wax dur say jëflante dur amoo benn teggin koo waxal léegi yow yaay tax sax nit ñi daw ba pare man nga topp seen ginnaaw naan gaa yi nangam ak leen bëgg saa mais boo leen dugg nan laay fekkee jataay boo xam ne saa bu ma ñëwee ñu xas ma saa bu ma ñëwee ñu wax ma ni mais nit nit la am na ñoo xam ne man nañoo supporter loolu toog jàng loolu mooy li gën a mat mais am na ñoo xam ne man ñu loolu te loolu jàngalekat bi da ko war a suuraale waaw il n'est pas obligé di indexer nit ñi wala di wax wax yoo xam ne ñépp xam ne diw mii la ci jublu waaw mais nit nit la loolu dafa jar a bàyyi xel mais topp rek di wax après di gars yi nekkatuñ fi nga ñëw di kaas naan wala bëgguñu nangam ak nangam ak nangam gars yi amuñu yitte amuñu kii alors que jamais yow mi remettre en cause sa bopp mais laysa hada min al hikma loolu bokkul fi al hikmati shay loolu du dul sagesse du dara alors que yow la. waxoon na ak ñoom yónni woon Yaman te ñu tuddoon la leen ñoom Abu Musa ashari ak Seydina Seydina euh, Mu'adh ak Seydina Abu Musa ba pare wax ko ñëpp mu assi yombal leen wala tu'assiru te bu leen jafe ñaar waaw kon loolu mooy comme que noonu la demee nit ñi dañoo te loolu lu loolu baax la te lu rafet man ba moo yëgee affaire boobu affaire bi ma dégloo quoi ma ne ça c'est une excellente idée. waaw waaw xamoon naa ne rek dinañ ziyaare mais comme jël jour boo xam ne loolu lañ koy consacré waaw tudde ko kullu ziyaar masha Allah baax loolu baax la waaw léegi ma woon comme que nañ siira bi yaatu woon na yenn yi boo naree ñëw naan diw bon waa mais man da damaa bëggoon a xam qibla tay ni mosquée qibla tay ni lan mooy histoire bi la saa yi demal ci siira xam nga loolu c'est bien demal ci siira bi ndax tuuti noté al euh, imam al hafiz nañ doon wax ibn rajab al kawlaxi rahimahullah jamono yooyu moo ko doon def ba ci qiblatayni boobu yooyu yëpp moo ko doon moo ko doon titre parce que waxoon naa leen tant man moom ba ma koy tàmbali nekku woon sama idée nekkul woon sama xalaat nekkuma woon sax di ko def <laughs> waaw xalaat bi dëgg dëgg ci suñu cheikh suñu sëriñ cheikh <laughs> Abou Bakr Juga Kebe moo ko moo ma ko wax bon bon am nga rek ñun moom dañoo xaw a xaw maa jàpp <laughs> mais après ba al imaam al xaafis ibn Rajab al Tawlaxi ne moom da koy kii ma ne ko acca eh, bismillah lool kay lu baax la waaw mu moo moo titre woon yëpp waaw ma sha Allah waaw zaadahu llahu zaadahu llahu hirsan wa ilman wa xayra lo amin ñoom ñaar ñëpp léegi mooy loolu xam nga ne ko demal ci siira bi kese c'est bien mais dafa yaatu dafa yaatu léeg-léeg nit ki day du xam sax fan lu fiiti waaw dina xam ne parti bon du yonent waaye saasaam door ak si Medina sa mais loolu imaginer li gën yomb man laa xalaat ne léegi xam nga nan la yi ñu defoon ci yooyu yëpp dama leen di chercher fa ñu nekk comme niñ def ahkaam yi xam nga def nañ noonu àtte yi dagg àtte yi newoon ci siiram yëpp boole leen def leen ay titre boole leen def buñ dëkk ahkaam walillahi alhamdu wal minna génn miraas bi ber ko moom nële der affaire yi fële bu ko defee affaire u ajjuma yi xam ak yi julli ajjuma affaire lu jëm ci koor affaire u mariage yooyu yëpp affaire u séetal ak mariage takk loolu lépp ñu ber gis nga loolu li mu gënee simple bu ko soxla amee dem directement ci loolu mais pourquoi pas kullu ziyaar bi demee noonu loolu laa doon xalaat ne kullu ziyaar bi daa war a demee noonu waaw mooy bërëb yooyu noonu premièrement tàmbalee fi yonent bari saa saam bu dee Médina Makka xalaataguma mais Médina surtout mooy boo agsee bi yonent way saasan doon dugg Medina ana naka a dugge Medina bu ko defee nit ki booy dem Medinatul Munawwara ala saakina abdal saatu sa moo xam umra nga dem jaarale fa wala nga dem aj wala nga njëkke fa door a dem aj wala nga njëkke fa door a dem umra ji loolu nga koy teewlu xam affaire bi ci ala bayyina qul innama ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani waaw li yonent way saasan borom bi waxoon ko ne ko waxal damay woote waaw jëme ci sama borom waaye teg ko ci clairvoyance lu leer nañ nit ki bu demee en fait loolu day dundaat affaire yi ndeysaan yonent bay sa saam bi mu wàccee fii allah jóge Makka ndax Medina Makka ci suuf la nekk di yéeg nan la accès nan lañ ko doon teeroo waaw mu bañ a nekk rek loo xam ne ci yi nga gis ci film yi ndax yi nga gis ci film yi am na yoo xam ne demewul noonu ay njuumte am na ci waaw ci loo xam ne lu tegu ci leer ala basira man yonent bi alay saa saam laay woote jëme ak képp ku ma topp nga gis bi mu duggee Qubaa allahu akbar waaw dugg Qubaa alayhi salaatu wassalaam nan lañ ko nan lañ ko nan lañ ko teeroo fa mu njëkk ñëw laata muy agsi sax fi nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy li muy agsi Medina ci waa banu wanu Amr ibn Awf fa mu njëkk agsi jóge fa dara ci waa banu Saalim ibn Awf nga xam ne ñooñu ñëpp ay mbokk lañu woon jóge fa jaar waa banu Bayaada bii ndax mu ngi jëm te fu nga xamante ne waa banu Najjaar fa ñu ne te ak seegul waaw traversé Quba waaw mu julli ajjuma ba mu ko fekk waaw dem ci mosquée boobu nga xam ne moom la ñuy woowee mosquée de la foog Jumaa foog naa loolu lañ bu mu juumul lu mel noonu waaw bi nga xam ne mooy première ma fa ñu ko julli waaw waaye ba mu njëkk a tabax bi Quba fa mu njëkkoon a ne. yii jóge Quba dem waaw julli fekk ko muy ajjuma fekk ko mu julli dajale nit ñi julli ajjuma yooyu yëpp nga koy teew lii mooy njëkk su yonent bay sa sa njëkk julli ajjuma jóge ci waa banu Salim jóge dem ci waa banu Bayaza jóge ci waa banu Bayaza dem ci waa banu Sa'ida ainsi de suite di dem di dem di dem ba fi nga xamante ne nii tay fa la jàkkaan di ne naka la ko nit ñi doon accueillir waa ahlul madina quartier bu mu romb nan lañ ko doon accueillir ambiance boobu nga ànd ak moom lay sànni. di dund daat la yonent bi lay sànni sànni doon dund allahu akbar mbir mi da nga koo fekke di ko teew masha allah waaw waaw boo paree foofu jàkka ji biñ koy tabax ak histoire bi après loolu wala bi ginnaaw bi quelques euh, seize mois après dim gàddaay fee. bi nga xamante ne nii ci lañu soppi li nga xamante ne mooy xibla bi ba saxaaba yooyu doon julli am ku ñëw ne leen ah alhamdulilah yonent waaye saa saa julli la ak moom waaye euh, euh, te soppi nañ xibla bi ñoom ñu def benn tour def demi cercle ñu koy woowee masjidul xibla tey ni ndax commencé woon nañ ci benn xibla jeexale xiblaay Jérusalem lañ doon féete jeexale julli ji ci xiblaay Makka. te mooy opposé bi ndax Jérusalem au nord la Makka mu ngi au bu ñoom ci wolof yi dañ naan Jérusalem bëj gànnaar la Makka nekk bëj euh, saay ci suuf ñu tourné imaam ñu tourné nit ñu tourné ànd ak moom ñu julli fële ñu koy woowee masjidul qiblatayni nga xam loolu waaw waaye li Badar boo bëggee génn xam kii Badar voilà nga dem Badar xam Badar lii la woon fii la woon Uhud fii la woon jàmbaarul islam yi ngi ñuy tëdd ñoom Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib Abdallah ibn Jubayr ah ñoom Abdallah ibn Amr ibn Haram ñoom Seydina Sa'd ibn Rabi' ñoom Seydina Ubay Abdullah ibn Jahsh ah radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum waaw ñoom Seydina Hanzala waaw doomu Ibn Abi Amir al-Fasiq waaw ñoom ñoom nga xam ne gaa yi fii lii wa fi xawoon Uhud lu tax ñu tudd ko Uhud yooyu yii ba nga am ko en imagine loolu mu dajaloo fenn nga xam ne nit ki bu soxlaa loolu danaan man war naa dem mag masha Allah war naa dem alxamay léegi naa jël lii ma déglu ko am benn bagage boo xam ne moom laay am laa may dem du ma dem fenn di di di réer wala naan di laajte moo lu xewoon fii day fekk nga pare non seulement délégation bi ngay àndal di nga leen yombalal mbir mi. ndax léeg-léeg ñoom itam dañuy sonn waaw dañuy sonn yow imagine ñu am koo xam ne xam na yooyu ci biir mbooloo mi te daa bokk rek ci gaa yi kooku mën nañ mën nga leen jàppale ci loolu nga def ko du rek affaire mercantile non ba ko defee ngeen fay ma nga def ko ngir yàlla jaamu yàlla da nekk ñëw foo xam ne ngir jaamu yàlla la fi indi waaw nga ñëw def loolu am benn group boo xam ne yaa leen di gérer xamal leen yooyu waaw yéen ñii balaa ñenn ñi ci nga xamal leen ko laata ñuy dem bu ko defee affaire bi ñu ne yóbbu donc bokkaale ci biir yow nga xam ne yonent way salsam bokk nga ci ne yassiru woyofal leen wala tu'assiru ta bu leen jafeel waaw loolu laa xalaat te li imaamul Buxaari rahimahullah tuddee buntu bi euh, dama koo fàttali léegi te fekk maa ngi ci doon xalaat euh, ci suba euh, alhamdulillahi kon al imaamul Buxaari ci buntu wa kitaabul i'tisaam bil kitaabi wa sunna ci la ko ëndee Allahu akbar